a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate jeexaloon nañ njànget yi ñuy jële ci ghazwatul fath wala fatxu makkata zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne woon xew-xew ba am solo comme ni ñu ko gise woon nga xam ne fees na ci ay duruus wa ibar waa axkaam fiqhiya njàngat yi bari woon nañu waaye liñ ci mën a jële ci wàllu àttey fiq ak yeneen ak yeneen bari woon na comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon tout en sachant que defuñu lépp defuñu lépp Euh, <clears throat> ndax yenn yi walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ko lu jiitu woon lu jëmoon ci wàññi julli pour ku tukki ak wàllu koor gi mooy ki nga xam ne aji tukki ji nan lay woore ak nu muy demee bu dee du woor yooyu yépp jiitoon nañu gisoon ko ci jataayu jiitu woon fatxu makka moo tax ñëwaatuñu ci walillahi alhamdu wal minna waaye amaana lenn rekk lañ ci yokk loo xam ne ba ñuy wax ci wàllu koor gi jamono yooyu waxuñu ko woon ci bunt yuñ defoon ci wàllu koor muy fii nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ ne dafa woor bi muy génn Medina ci fatxu Makka zaadaha llahu tashrifan wa waaye gis nañ ne ginnaaw gi dafa dog dafa dog ci yoon bi te ci jamonoy koor lañ newoon côté boobu lañ traité wu mooy ci koor gi waxoon nañu as-sawmu lil musaafir fitrul musaafir wala sawmul musaafir ki nga xam ne mooy tukki nan lay woore ak buy dog acte yooyu waxoon nañu ko léegi nag li desoon mooy gis nañ ne ci yenn riwaay fi ñëw ba kadiid après mu daldi dog moom aleyhi salaatu wassalaam léegi côté boobu moo jaral leeral tuuti te mu mënoon a bokk ci njànget yi ñuy jël ci Fathu Makka waaye kama huwa dabuna qad nasinaahu lamma kunna fi al ahkaami wal fawaa'idi wal waaye dañ koo fàtte ci jàngat yi ñu ci newee point bii dañ koo fàtte te dafa nekk loo xam ne lu <laughs> ça saute aux waaw mooy ne euh, ku gis nettali bi rek ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah fatxu Makka ci Ramadan la am dem nañ ba ci yoon bi gis nañ ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat dafa dog comme ni ñu ko gisoon ci xadiisu Seyyidina Jaabir ibn Abdillah ak ñoom seydina ibni abbaasin radiyallahu taala an iljamii waaw mu daldi woon dokte yooyu ñuy xadiis yu wérigoom niñ ko gisa woon ñoom ci saxiix yi léegi wax ji mooy léegi laaj boobu lan lay indi jëf yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boobu mooy mooy est-ce hmm? nit ki nga xam ne dafa woor mooy ki woor di tukki kañ la mën a dog ki nga xam ne weeru kooral nekk waxuma koo xam ne weeru naafila weeru naafila incha allah li gën dëgër mooy nit ki bu ko wooree bu ko neexee arrêté ko heure bu ko neex te du ci fay dara contrairement li siiw ci maliki yi rahmatullah alayhim te bokk ci yi nga xam ne jëf yi nga xam ne dañ koy tudd ne ñoom ku ko commencé foo jaar nga àggale ko waaw dafa am jaamu yàlla yoo xam ne comme salaatuna naa ak yooyu julli kenn du julli naan même bu dee naafile la loolu moom ñépp ci d'accord mënoon julli naafila allahu akbar dem julli benn ràkk waroon a julli ñaar mais bon finalement naa ko arrêté quoi non loolu moom boo ci duggee mooy mbir mi ci boppam du farata mais boo ko tàmbalee da nga obligé nga àggale ko siyaamunaa salaatuna wa hajjuna na yooyu noonu maaliki rahmatullah alayhi di lim mais mooy njëkk yooyu ñépp a ci d'accord umra it ndax suñu boroom moo ne wa atimul xajja wal xam nga umra ci maaliki yi du farata waaw umra ci jumhur sax du farata léegi sauf que manoo ko tàmbali ma ñëwoon di umra ay ca ma daldi armal dem Makka daldi tawaaf doxuma Safa ak Marwa bon finalement daal saa yi ah. bi may wër deux laa def rek ma naa ko bàyyi quoi loolu man da nekk ndax wa atimmul hajj wal umrata lillah foofu wa in kaanat al umratu fardan ah itmaamuha fard di ko mooy moom ci boppam du farata mais boo ci ko seet boo ko xasee tàmbali àggale ko par force la loolu moom ñépp a ci d'accord ndax suñu boroom moo ne matal leen al umrata al hajj al hajj wal umra ak aj ak umra lillah def ko ngir buur yàlla képp dong kese léegi euh, par exemple koor gi maaliki yi rahmatullah alayhi dañ ne ci la moo tax wa sawmuna mooy julli yoo xam ne du farata umra aj yooyu même aj goo xam ne sax yow danga koo defoon ba pare xam nga aj moom liman istata'a ilayhi sabila ci ki nga xam ne moo ko man une fois ci dundam bu ko defee doy na mais koo xam ne cinquième ajam la commencé la ñëwaat di ajaat kooku sax amul droit commencé ko arrêté ko maaliki kii nag rahmatullah alayhim li nga xam ne mooy ngir bi mooy euh, ku fi commencé julli non koor bo ak julli tamit du naafi la amoo droit dem ba ci biir fay ko non arrêté ko comme ma woor tey ne bon man de tey comme farata loolu arafa ma nekk Lyon wala ma nekk fee ca ca ca Touba Toul hein wala ci Kilikoro wala ci Matam wala suñu mbokku caareen caareen yi fee ca caareen léegi ma ñëw léegi ne ni may def euh, ma woor ba midi bon je vais m'arrêter là ma daal di arrêté li nga xamante ne nii mooy koor gi loolu moo manula ne ci ñoom ma ne bon euh, naa dog quoi mais li gën a dëgër mooy loolu mën na nekk ndax yonent bi lay salaatu salaam ci boppam da koo def waaw des fois da doon woor ñëw ci kër gi waaw laaj Sayyidatu Aïsha ndax daraa ngi fi walla lenn ci soxnaam yi bu dee dara am na fi mu ne waaw mu mu mu mu mu lekk mu dog bu dara am lu mu na kooram waaw ah. non Maliki yi nag am nañuy dalil mais mais yooyu noonu feeruñ poids devant dalilu waa waa comme ñu mel ni Shafi'i yi yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim en tout cas loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër nit bu dee wooru gàttañ lu la mën na ko dog avant sans pour autant mu watal ko léegi euh, luñ doon wax léegi ko euh, koor gi nii euh, muy wax mooy kon koor gi ñuy wax ñun mooy kooru farata gi ndax yonent mi alayhi salaatu salaam mois wu ramadan la jóge Medina di dem fatxu Makka ñu dem ba ci yoon bi gisoon nañ bërëb yi daan neen kat yi di bon wax yi loolu lépp gisoon nañ ko quoi pas besoin de reparler di so di guddal ko yaatal ci loo xam ne Euh, euh, daanaka taawi woon nañ ko ba pare léegi mooy mu dem ba ci yoon wi moo ba foofu mu dog gis nañ ba ñuy dem dañoo woroon léegi nag laaj bi mooy nit ki nga xam ne weeru koor dafa daf ko fee fekk mu woor après mu tukki mu tukki ci weeru koor kooku ana kañ la mën a dog kooram waaw dañ naan la kooku dafa am ay possibilité yu man a yu man a taxaw ci kanam mooy ay kaaw yu possible ñoo ma yii ñoo mën a possible ci kaawu waajooju moo xam ñu bari lañ wala kenn nit mooy ne bu dee ne hmm? mooy ndax waa ji man na soit mën na dem man na dem euh, tukki kañ ci guddi gi hein amaa fajar bi jot mooy nit la koo xam ne dafa jóge Tamba di dem Ndakaaru ci weeru koor hein moom Moussa Bathily jóge ca Tambacounda waaw département Kédougou wala fële ca Kédougou buñ ko defulu région gars yi dañuy defi région rek léegi suñu góor ga woon léegi moom Moussa bàcc li ndeysaan muy dem Dakar ci weeru koor gi waaye orel bi mu jël orel bi gaa yi xamul orel benn oto benn oto la lay doon boo xam ne daal transport en commun boo xam ne nag moom mooy rallier mooy def navette entre benn village wala benn dëkk bu sori ak ak capitale bi wala ville bi waaw léegi ñu koy woowe am navette la mooy liñ naan navette rek voilà bu ñu ne mooy faire la navette entre euh, Saint-Exupéry aéroport ak biir Lyon comme loolu rek léegi nag wolof yi orel bi la ñuy wax. léegi moom mu ngi jël orel bi parce que guddi lay dem trois heures du matin lay quitter Tambacounda wala Ziguinchor ngir dem Dakar wala lay jóge Dakar ngir dem Tamba wala Ziguinchor léegi moom mu jël ko xam nga trois heures du matin moom mooy fajar jotawul waaw kooku mooy mu ngi voyage yi ci weeru koor avant fajar di jot loolu benn cas bu possible la beneen cas bi possible mooy lan mooy nag ne <laughs> waa ji après fajar la commencé dem quoi hmm hein mooy moom mu ngi voyager dix heures moom Moussa Bàcci cette fois-ci orel bi mu jël dix heures lay jóge Tamba ngir dem Dakar te ñu ngi ci weeru koor gi leer na ne dix heures moom de toute façon mu ngi jóge këram neuf heures cinquante dox ba ci buntu gaar bi dugg ci ci orel bi dix heures pile mu dem loolu beneen beneen beneen affaire la beneen cas possible la boobu mooy bu njëkk bi avant fajar bi jot benn bi après fajar voilà léegi ñaari kaa yi nii anal est nit ki mën na cee dog kañ la mën a dog ci ñaari kaa yi dañ naan la bu dee kaa jëkk bi hein bi nga xam ne moom avant fajar di jot ci la ci la voyage yi ci la départ yor statut voyageur waaw mooy yor statut voyageur ah. mu yéene ne non man moom tey duma woor quoi parce que ci voyage laa ne kooku noonu boroom xam-xam yépp ñoo d'accord ijmaa la këne kooku noonu man naa bañ a woor parce que lan li aaya bi wax faman kaana minkum maridan aw safar ah fa iddatun min koo xam ne ci yéen faman kaana minkum maridan aw safar képp ci yéen koo xam ne dafa nekk dafa feebar mooy bu weeru koor jotee buñ nee ci weeru koor ramadan aw walla boo ala safarin mu nekk ci kaw tukki nit koo xam ne ci kaw tukki la nekk hein mu nekk ñooñu fa iddatun min ayamin uxar kooku day jàpp bésam yooyu nga xam ne wooru leen sa nag mu fay leen ci yeneeni bés après koor gi ci biir koor parce que manoo fay ramadan ci biir ramadan c'est impossible parce que lii yow waxtoom deeral bi ko sharia teg jeexawul nga bëgg cee fay nga bëgg cee fay loo xamante ne nii moom ci bi ci ci ci ci wax ci loolu ci même affaire bi même jaamu yàlla bi nga amee bor moo tax ay yaamul ko xar manu la nekk nga ne bon grawul début ramadan cinq jours yu njëkk yi dama ko warate léegi ni may def dama leen di yéene fay leen ci cinq jours yi ci tegu déedéet ah non ndax bu ci nekk ibada mustaqilla la boo xam ne dafa tegu ci ab mois boo xam ne il faut mu mat shahru lañu wax ramadan waaw kon foog ba weer wi dee ba jeex ka door xool nooy fay balaa ramadan di ñëwaat léegi loolu kon loolu mooy tegtal bi wane ndax la fa man kaana minkum maridan waman waman kaana waman kaana minkum maridan aw ala safar képp kenn ci yéen koo xam ne dafa nekk fe dafa feebar wala mu nekk ci kaw tukki kooku borom bi may na ko mu denc bañam yooyu ba yeneeni fan après weeru koor ni mu daal leen fay te kii bi muy départ mooy hein bi muy départ dafa yor voyageur te affaire bi fi nekk li tax fii amul problème mooy en fait xam nga bés bu nekk koor gi mooy ne bala moo nekk farata ci yow mooy il faut moom weer wi teru ramadan jot bu ramadan jotee mu fekk la nga bon portant yow obligatoire ci yow nga wóor lépp amoo benn ngànt boo xam ne dalay man a teggil koor gi yow par force ngaa war a woor waaw obligation la nga woor léegi nag sauf ko bés bu nekk ak mbirum la mooy tey man ngaa am possible capacité woor suba mu am ngànt bu tax amoo manoo woor dafa bokk nag ci ngànt yooyu nga xam ne mën na teggil nit ki woor mooy tukki léegi nag kii bi muy tukki mooy ci guddi gi la koor gi fajar jotagul fekkagu ko mooy fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu fekke na ko mais jour bii nii hein jour bii koor gi war a commencer bés bii beneen moom bés bu mu ci man di doon moom fekk ko këram mu nekk mu yor statut koo xam ne këram la ne mais statut voyageur la yor te kooku alxuraan nee na fa man kaana minkum mari wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar moo tax boroom xam-xam yi dañ ne moom bu yéenee ne day dog mu bëgg a dog mais kooku mën na ko léegi loolu la parce que xam nga dafa am mooy àtte euh, yi dafa tegu ci benn mbir ahkam wad'iyya boo xam ne mooy il faut faire exister ngir mbir mi jaamu yàlla gi war laa war jot joor laa war fii mu ne li wax ji bari bari yépp julli farata la julli farata la ma ne fekk waxtu wi jotul fenn la nekkul farata ci man laa wax awey ah gis nga bu ma julloon tisbaar nii toog sama kër li tàkkusaan di nekk farata farata farata dara dara la dul nekk farata ci man laa wax fekk maa ngi fekk woom waxtoom jotul bu timis jotagul kenn manu ma ne yow eh jullil timis par force parce que yow julli timis xam nga ne farata ma ne wax fu julli ko léegi te waxtu yu jotagul non il faut maghribu shamsi ngir timis mën a jot il faut faat jant bi ngir duggub jant bi ngir timis jot bu duggee ida wajabati shams walla boobu wajabati salaatul maghrib bu rotee rek julli maghrib it day nekk farata ndax ci loolu la atteem tegu ramadaan it loolu la bés yi tamit loolu la mooy kañ la lay nekk farata ci yow mooy bu fajar gi xaree noo bu fajar moo loo kuy lekk wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum sawtul abyad min min al xayt al aswad min al fajr thumma atimmu siyaama ila al kon loolu mooy ne gis nga nag affaire boobu noonu loolu moo tax lekk leen naan leen ba ni nga xamante ne noonu la fajar gi xare loolu la kii bi di wax waaw léegi mooy fekk fajar gi xarul fayen bi fii mu ne kenn manu koo teree xëdd laa wax coow lee bari rek mais bu boobaa mooy gagné de ku mu demal procès devant le juge mooy gagné parce que danaan waa ji daf maa fekk may xëdd mu ne ma léegi fii dinga nga ndax ko alors que affaire bi desoon nag quinze minutes cinq minutes te fajar jotagul kooku mooy ni farata mais bu xaree léegi nag sauf que comme que loolu mooy sabab bi waral koor gi nekk farata ci yow jour boobu jotagul waa ji ci la tukki mooy ne kon ah kooku moom bu ko neexee bu mu bañ a woor waaw léegi nag deuxième cas bi mooy waa ji nga xamante ne ni dafa dafa tukki ba pare te bi muy tukki après fajar la mooy comme liñ waxoon ne Moussa bàcc bi cette fois-ci dix heures la tukki foofu nag la wute bi nekk est ce que Moussa bàcc li moomu nga xam ne fajaru koor ga bés boobu këram la ko fekk est ce que bu tukkee après mën naa dog loolu waa jumhur eh, dañu ne noonu waa jooju du dog kooku du dog par pour pour pour quelle raison pour quelle raison ñu ne eh, ndax affaire bi waa ji bi mbir mi nekk farata bi koor gi euh, di nekk farata ci moom dafa dafa newoon koo xam ne da doon këram la newoon xadar yi la woon tukkeewul woon tukkiwul woon comme que nag tukkiwul woon mooy na kon statut ku tukkiwul la yoroon ndax koor gi ni muy xam contrairement kaabu njëkk bi mooy bële koor gi warawul woon bii nag kooru bés bi da ko war te fekk këram la ko fekk kon kooku du ko mën a doge noonu waaw léegi kanta euh, jumhur ni euh, al imaam abu xanifa imaamuna malik imaam al shafii rahmatullah alayhi lu ñuy jële la tamit riwaaye la buñ jële ci imaam ahmad waaye imaam ahmad ci boppam moom li wax mooy ne affaire bi euh, déedéet lii bu ko neexee mu dog ah kooku bu ko neexee mu dog même bu dee ne mooy Moussa bàcc li moomu woore këram woore këram dem mooy koor gi biir këram la ko fekk mais kon ko tukki bu tukkee nag jeex na bu tukkee bu ko neexee mu dog amul ñu am ko non parce yow ba ngay tàmbali non bu ko neexee mu dog te loolu incha mooy li gën dëgër parce mu ngi ci safar mu ngi ci safar te loolu lañu gis ci xadiis yi non yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog bi muy génn dafa woo mais dafa dem ci yoonu Makka bi ci la dogee te ba muy dog gaa yi am na yoo xam ne dafa am ñoo xam dañu sonnoon ci koor gi ñu wax ko ko ñépp di xool lan lay def mu laaj benn bi kiiwu ndox benn benn bi soow ñu jox ko mu daal di naan kooku est-ce ba muy génn yéen euh, moom ba muy génn keroog dañoo woroona ah? hein waa kon nag mu dem ba ci yoon wi dox kon loolu day wane ne loolu mën naa nekk hein loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu këne loolu mën naa nekk nit ki bu ah, mais il faut nag mu nekk koo xam ne dafa dafa nekk nag tukki ndax am na beneen affaire am na beneen affaire boo xam ne euh, lu jara bàyyi xel la mooy waayow léegi euh, waa ji est-ce que mën naa dog këram laata muy génn quoi toog këram bon ndékki ba suur parce que comme que day jëli oral bi léegi mu ndékki ba suur ci weeru ko ah après jóg daal di dem jëli otoom daal di oto ci kii bi dem ci gaar bi jël otoom wala covoiturage bi way j'ai un rendez-vous avec le gars ma il en route dans quinze minutes dina agsi sama buntu kër comme ça on va à Perpignan moi je suis de Lyon léegi nag mu ma xaaral ma ndékki fi léegi ndékki bu baax abawaa ah, may dem est-ce que loolu mën naa ne hmm? waaye loolu li gën a dëgër mooy li waa jumhur wax na déedéet non euh, loolu man da nekk ndax affaire bi euh, waa jumhur dañ ne man da nekk te seen wax en euh, mbir mi mooy seen wax euh, en fait ñaari wax a ci am pour pour pour soit plus clair dafa am ñu ne loolu mën naa nekk nit ki mën naa dékki ba pare daal di jël ki yom dem yoonam ñu ne leen fu ngeen ko teg ñu ne parce que Seydina Anas Malik da koo def waaw radiyallahu ta'ala anhu ba mu ko defee te xadiis bi imaamu Tirmidi soloo na ko ak imaam al bi sanadin saxiix voilà léegi këni euh, moom na Anas ibn Malik radiyallahu anhu doon bëgg tukki da waajal li muy war waruwaayam ak lépp ba sol ay yéreem daldi laaj ñu jox ko lekk benn kii mu lekk daldi ñu ne ko mais lii sunna la mu ne waaw sunna la daal di yéeg daal di départ ñu ne loolu kon day wane ne lii man naa nekk ah. ñu ne am nañ beneen xadis boo xam ne imaamu Ahmad moo ko solo ak imaamu taalibeem bi imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhima ah mooy xadiisu abu basra alxifaari eh, na loolu ubayd ibn jubayr moo ko nettali mu ne damaa yëg ànd ak abu basra radiyallahu anhu ci benn eh, eh, safina mooy gaal yooyu min fustaata jóge mooy fustaat tànt yooyu yëlee ab dëkk la bu nekk Égypte bu ñuy fustaat nee bi kiiwee mu daal di indilul li li muy war a lekk quoi ñu indil ko nee na ma ne ko man ah, Ubayd ibn Jubayr ma ne ko mais ñu ngi ci kër ki ki ceeguñu kër yi ah nee na Abu Basra ne ma ndax danga fi bàyyi araghibta an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dangay ñàkk amu xem même ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wan ke no ah lii sunna la comme li Seydina Anas wax léegi loolu benn affaire la ñu ne kon lii mooy gina mooy lii dëgëral que loolu man naa nekk waa ji pare ba dara desul lu dul kite mu dogee këram dooru génn waa jumhur ne loolu man da nekk il faut mu kite dëkk bi ba pare waaw ndax fekkiteegul nekkul ala safar wa man kaana minkum maridan aw ala safar waa ji toog këram wax dëgg yàlla nekkul ala safar quoi non mooy yorul statut voyageur moom dafa bëgg a tukki yéene dox mais génnagul këram yaa xay si sa waay waa ji nekkagul kii ndax ndax benn affaire na la est-ce qu'il n'est pas possible ki ne woon covoiturage la am covoiturage mooy ñi nga xam ne bu ñuy voyager comme ma jóge Dakar di dem Tamba. yor sama oto bu ndaw ma wax ay nit bind internet wala daal fexe ca samay eh, moo xam ma am fu ma ko tafoon ne leen ku bëgg voyage suba Tambacounda à dix heures man damay dem mais fay gi lii la lii ngay fay dangeen di fay lii bu ko defee ñu ànd ñu bari wax da ba oto bi fees wala ñàkk fees en tout cas mooy ne waajooju noonu loolu mooy covoiturage ñu ànd dem tukki léegi euh, yow imaginer waa ji la war a jël si jaar sa buntu kër jël si la c'est pas possible mu crever non mu nekk koo xam ne peut-être ay papier am baaxul mu dajeeg benn policier mu nangu ay papier am ne ko immobilisation immobilisation de la voiture waaw est-ce que loolu man da ne wala mu am accident bu tax mënatu la dem loolu man da ne contrôle alcoolémie police yi ñu jàpp ko mu positif ñu arrêté ko léegi waaye da nga xam ne moom dog na këram ba pare taxaw ci mbedd mi di buntu këram di xaar kii bi comme nu muy def léegi waa jumhur ne xool leen waa yooyu nu muy def bu dee dog may ngeen ko mu dog ba pare manatu la dem hein léegi nu ngeen di def hein moo tax waa ju wóor na loolu noonu lu mën a nekk waa ji man la doge këram il faut mu génn ba pare waaw il faut mu génn ba pare ba nekk nga xam ne léegi nekk na koo xamante ni ida ida jadda comme li euh, maalikee li wax ida jadd bi sayr waa ji bu nekkee nekk koo xam ne vraiment mu ngi ci tukki bi nga xam ne s'apprêté wu na léegi mu ngi ci ci ci kii di di di di di kii walla ngir nekk nekk ci tukki bi di dem mais waa joo xam ne da koo yéene kese moi j'ai train euh, France gars yi suba 2 avril 2018 saa yi suba gars yi teg ko ci tey sax lay commencer 19 heures walla iyaadu billah saa yi premier dimanche premier avril 19 heures naa la grève SNCF di tàmbali la sene safa cay way jële ci grève léegi mooy imaginer waa ji nga xam ne dana man j'ai mon train à la gare de de de de de kii d'Avignon waaw man daal sama train neuf heures du matin la ci koor gi lañ nekk mu ndékkee këram benn xaritam déposé ko à la gare mu taxaw di xaar di jekki teeŋ teeŋ teeŋ gaa yi ne oh mu summi écouteurs yi di déglu ñu ne le TGV à destination en provenance de Nice waaw à destination de Lyon Europe de non Lille Europe a été <laughs> yow keneen yi nga waa ji jël gars yi nee nañ annulé nañu ko hein saa yi nooy def nooy def caaf xam la nga ñëw wootee dem niveau du du guichet SNCF laajte ci agent yi ñu ne par des problèmes techniques xaw ma caténaires yu dagg mooy courant yi train bi buy daw loolu di lon ci ci ci kii bi ci ci di di di alimenter électricité train bi ñu ne daam yu ci dagg walla orage yi yooyoo tax il faut ñu entretenir voies yi tawaa ji ndékki woon na ba pare kooku kooku nekkul ala safar léegi léegi bu dogee ba pare nan ngeen koy àttee moom ñu ne kon nag affaire bi loolu man dame moo tax euh, léegi nag nga ne ah ah mais <laughs> lii ngeen wax lii ngeen wax yëpp rafet na mais comment comment tu vas faire avec xadiisu Seydina Anas bi ak Seydina Abu Basra bi yi ngay wax est-ce que c'était pas possible ci ñoom Seydina Anas manoon na dem ba teg war waaye bay waaja même bu dee xas na ci yéeg bay waaja départ am nouvelle bu metti bu ne ñu jox ko mu lekk ñu ne ko diw gaañu na fii ñu ñu wax loolu man la woon na ne c'était possible non ñu wax ko mu mu wàccaat manatu la dem te pourtant dog na te te pourtant dog na ñu ne la ah yow li ngay wax ci train bi amoon na mais pourtant <laughs> gaal nga it manoon nañ ne Abu Basra saway gaal nga manoon nañ ne kii laa dañuy départ même bu dee ñu ngi ci gaal gi bay départ affaire bi manoon na jekki gars yi ne bon finalement manuñoo dem parce que dafa am yoo xamante ni géej gi wóorul dafa sàmbaraax ainsi de suite possible ou pas mana la kon nag yow sa fi wax nii yépp c'est bien beau waaye xadiisu ñii te ku nekk dana sunna la loolu day wan ne kon hada laysa bi maani liñ fi wax nii terewul dara léegi dañ naan la kon nga ne waa léegi muy la ma ne bon lenn la bu dee côté dalil côté dalil argument wax bi ne mën naa ne moo gën a dëgër ndax looy def loo lan ngay def xadiis yooyu nan nga leen di def te ñu wér hein hein walla <laughs> imaam ibn al ne xadiisu seydina anas bi bu wér la waaw imaam ibn al arabi al maliki même bu dee ne loolu mooy mazhabu maliki ah. mazhabu maliki mooy ne loolu manu la nekk nit manu la di dog ci biir kër gi avant muy tukki parce que rek mu ngi waaj a tukki moom mu ne ah xadiis bii de wér na te rek day wane ne <laughs> dog fekk yaa ngi pare nga ngir tukki moom lu mën a la de te loolu mooy dëgg ah te loolu mooy dëgg mais ñun dañuy wax leneen parce que tout le temps jamono baynal dalilayni awla dañ naan dëgg la imaam Ibn al-Arabi wax bu dee côté dalil moo tax man la bu dee côté dalil ñi ne man naa ne ñoo gën a dëgër la waaye nag dafa am lu ñu naan al waaw parce que waa jumhur quand seen wax c'est pas teyuturise laa ci ngelaw li woyoful waaw léegi moo tax nii lañuy def mbir yi daal nii la nii lañ ci mën a génne insha allah mooy dañ naan la ànd ak manu nekkam del def al ixtiyaat mooy di def li nga xam ne li gën a sàmm yow même bu dee jàpp na ni bon lii nii moo gën a dëgër man je peux ndékki sama kër mais garaawul jàppal loolu mais comme que am na ñeneen ñu ne loolu du baax te ñuy boroom xam-xam yu mag yow jàppal na léegi c'est pas garaawul man moom gëm naa ne lii mooy li gën a dëgër mais ma sàmm ci sama diine mooy lan ma ne ni may def daal mais du ma dog nag fekk nekkuma ci yoon wi waaw fekk jëluma train wi avion ba mu tegu ci yoon bi du dog même bu dee ne gëm naa ne mënoon naa ndékki sama kër ndax am naa ci dalil mais damay def lee ihtiyaatan waaw ndax loo xam ne boo ko defee ñépp ñi ne man ngaa dog sa kër d'accord nañoo ak ñi ne man ngaa dog ci yoon bi d'accord nañoo ak def loolu kay awlaa moo gën yeey ci ngay def loo xam ne am na ñu naan la li nga def baaxul te du ñoo xam ne seeni wax falaa falaa la te mooy waa jumhurul ulama min al madaahibil ci ñu ëpp ci madaahibul arbaa yi loolu lañu wax doolee maaliki rahmatullah alayhi loolu moo tax noonu nga ciy deme noonu nga ciy demee wallahu taala a'lam ah. léegi nag léegi ginnaaw kon loolu loo ñu dese woon loolu lañ amoon lu ñuy yokk ci wàllu li jëmoon ci wàllu jàngat yi ci ghazwatul fath léegi nag mu des li ñu digge woon mooy ñu ñëw nag ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog keroog sariya yi nga xam ne daal dina leen yónni bi nga xam ne ci la nekk Makkatul Mukarram zaadaha llahu tashrifan wa takrima bi nga xam ne ci la ubbi ci la ubbi makkatal mukarrama moom aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni ab boo xamante ne nii ki ko jiite woon mooy sayyiduna xaalid ibn al ki ko jiite woon moo doon sayyiduna xaalid ibn al abu suleymaana radiyallahu taala anhu wa ardaa muy sariya boo xam ne imaamul buxaari raxmatullah alayhi soloo na ko ci kitaabul magaazi soloo na ko ci kitaabul magaazi mu def baabu ba'thi nabi sallallahu alayhi wa sallama Xaalid ibn al-Walid ila bani Jazima mu ne buntu yónni gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seyyidina Xaalid ibn al-Walid fan la ko yónni ila bani Jazima ci waa banu jazima loolu mu ngi xewoon ci fatxu Makka ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ubbee Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takriman mu daldi yónni Seyyidina Xaalid ibn al abu suleymaana mooy kan hein gis nañ tarjamaam de waaw kañ lañ ko gis gis nañ ko avant fatxu makka moom seyyidina xaalid ibn walid ibn al-Mughira radiyallahu anhu moom la yónni gisoon nañ ko tamit ci Fathu Makka bi ca xew-xew Xandama innaki law shahidti yawmal Xandama id farra Safwaanu wa farra Ikrima loolu gisoon nañ mooy Seydina Xaalid moo male eh,

lii nag mu ngi xewoon mu ngi xewoon kañ moom mu ngi xewoon ci shawaal mooy weer wi topp hein ci li nga xam ne mooy juste après ramadan mooy weeru kori voilà ci weeru kori ci weeru kor yi ci la xewe woon ndax fatxu Makka ci ramadan la juste après loolu bi mu ubbee Makka ba mu leer ci la yónni nag sariya bii ilaa bani jazima muy ilaa bani jazima am na moo xattoon Euh, muy xadiisu seydina biñ la doon wax as-sulusu wa sulusu kasiir loolu ci kii la woon xajjatul wadaa la du fii du xaj du fatxu Makka voilà moo tax duñu ko indi dañu juumoon ne woon ci fatxu Makka non ci xajjatul wadaa la xewoon bi Yonent bi aleyhi salaatu wa di wax seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bi nga xam ne ci la feebaroon ma foog ne day génn àddina foofale ca Makka yonent bi alayhi salaatu salaam seet si woon koog loolu foofu noonu loolu li nañ ci ñëw buñ àggee ci Fathu Makka insha allah laysa bi demee loolu moom c'est pas pour suba kon léegi kon Banu Jazima eh, kon xam nañ kon kon juste après Fathu Makka la fekk yonent naa la sax sax Makka ci Shawwal juste ci korite bi ci weeru kor bi loolu waa ahlu siyar wal maghazi amuñu ci wute waaw kon ci Shawwal léegi nga ne ma ginnaaw loolu la waa waa Banu Jazima ñooñu dañ naan la ñoom ci suufu Makka lañ newoon ci côté Yalamlam man man man kan moo fàttaliku yalam lam walla dama lay ay mbir yoo xam ne dinga ko war a fàttaliku yalam lam qarnul manazil juhfa hmm? loolu kan moo fàttaliku loolu lan lay loolu ba lan la lay lan lay lan lay xëcc hmm? juhfa qarnul manazil yalam lam zaatu 'ir lan la lay fàttali ak Zul Xulayfa lan lay fàttali mooy mawaaqiit yi al makaaniya ngir waa ji armal miiqaat yi yaa ngi koy fàttale mooy li ahli waqt say xadiis sayyidina Abdallah ibn Abbaas mawlaana radiyallahu ta'ala anhu fi sahihayn waqata lana rasul waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati dhal hulayfa wa li ahli al-yaman yalamlam wa li ahli najd najd lu ñu amoon qarnul manazil ak Juhfa ñiy jóge côté Sham ak Misr léegi kële nuñ tudd ki ci des zaatu irq zaatu irq loolu li gën a dëgër mooy Seydina Omar moo ko def ngir waa Iraq ak ñooñu mooy miiqaat yooyu nag gis nga Banu Jazima nag ci côté yalam lam lañ ne woon yalam lam waaw muy miiqaatu ahlul yamani waaw yaman mooy mënuñoo dépasser foofu sans ñu léegi euh, ñoom nag ci côté boobu lañ ñëwoon nekk ci sudu Makka waaw parce que Yaman fan la féete Makka ci sud bi ci suuf ah foofu kon la waa Banu Jazima nekkoon hmm? ibn Amir ibn Abdi Manat ibn Kinana jazima ibn amir ibn abdi manat ibn kinaana ñooñu nag nekkoon ci sudu makka vers yalam ron miiqaatu ahlil yamani fa la yonent mi aleyhi salaatu salaam yónni bi nga xam ne ci la dal makka ba ubbi ko mu yónni benn sariya sariya mooy lan armée yoo xam ne da koy yónni moom alayhi salaatu wassalaam mais du dem sauf que armée bi selon imaam Ibn Saad rahmatullahi alayhi nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koo yónni nag dafa yónni Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu fi thalathi mi'atin wa khamsina min al-muhaajiriina wal ansaar daa'iyan ilal islaami laa muqaatila waaye sanadam laysa bi saxiix imaam ibn Saad raxmatullah aleyhi dafa ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni Seydina Xaalid ibn walid boole kook radiyallahu anhu trois cent cinquante personnes bokk ci muhaajiruuna lak lansaar yi ñuy woote ngir ñu dem woote ci lislaam waaye waxul ñu dem xeexi loolu la imaam ibn Sa'd wax ibn Isxaaq imaamu ahli siyari wal maghaazi raxmatullaahi alayhi moom it soloon na ko waaye ci sanad boo xam ne sanad bi wéru sanadu imaam ibn Isxaaq laysa bi daaka al qawi wéru ma ah lu tax wérul dañ naan la bon imaam ibn Ishaq parce que sanadam euh, àggul ndax Hakim ibn Hakim mi nga xam ne ci moom la ko jële moomu imaamu ibn Ishaq rahmatullahi alayhi moom dafa am wax ci boroom xam-xam yi ci wéram ak ñàkk wéram ndax dane fa haddathani Hakim ibn Hakim ibn Abbad ibn Hunayf an abi jaafar ibn ali abi jaafar muhammad ibn ali muy kam al-Baqir al-Baqir sibtu di di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydina al-Baqir imaamul Baqir sauf que xadiis bi mooy après wax ji am ci Hakim ibn Hakim mooy mursal la ndax imaam al-Baqir rahmatullah alayhi newloon saxaaba mooy surtout Seydina Ali la moom Seydina al-Baqir rahmatullah alayhi di Muhammad ibn Ali moom lañ doon Abu Jaafar waaw mooy baayu imaam Jaafar as-Saadiq moo doon Muhammadul Baqir mi nga xam ne xam-xam mu doonu nag la moo ko rendi fees ko ne jël la ca waaw léegi loolu mooy sanadu imaamu ibn Isaaq voilà léegi wax naa la imaam ibn al Buxaari rahmatullah alayhi soloo na ko ci bunt biñ la wax sànk sauf que moom duggul ci détail yu comme li ñoom imaam ibn Isaaq wax nii ak imaam bin saadin raxmatullaahi aley waaw imaam ibn saad moom kàntaa càllaleem moom muallaq la quoi waaw mooy boo xam ne kiy nettali day toog nettali sute ñëw nettali noonu wax mbir mi te xam nañ ne imaam ibn saad fekkewul yëf yi loolu moo tax këne mbir mi dañ leen a dañ koo yónnee ngir mu woo leen ci diine waaye pas ngir xare loolu laysa bi daak mooy kii côté sanad bi laa wax dëgërul ci wàllu sanad dëggul imaam ibn Isaaq li wax waaw te foofu imaam ibn Isaaq càllaleen sax moo tane euh, parce que il suffisait wax ji ci xakiimum na xakiim ci ñi jàpp ne ku dëgër la euh, bon xam naa li nekk mursal tamit loolu duy beneen affaire bu loolu dàqoon mooy même moom waxul ne muhajiruna yi lamsaar yi rek lañ ànd ñoo la àndaloon ndax déglul imaam ibn Isaaq lii la raxmatullahi alayhi abiihi mu ne fa xaddatani Hakiim ibn Hakiim ibn Abbaad ibn Hunayf mu nettali na ma sama sëriñ di Hakiim di doomi Hakiim moom di doomi Abbaad Abbaad di doomi Hunayf an Abi Jaafar Muhammad ibn Ali mu jële ci Abu Jaafar di al-Baaqir Seydina Muhammad ibn Jaafar no Muhammad ibn Ali di Abu Jaafar al-Baaqir rahmatullah alayhi an ahli bayti Rasulillah annahu qaala moom moo wax mu ne ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Xaalid ibn al-Waliid hiina iftataha Makkata daa'iyan wa lam yab'athu muqaatilan wa ma'ahu qabaa'ilu min al-arabi Sulaym ibn Mansuur wa Mudlij ibn Murra fa wati'u banii Jaziima Aamir ibn Abdi Manaat ibn Kinaana mu ne moom Seydina Muhammad ibn Ali al-Baqir radiyallahu anil jamii mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yebal Xaalid ibn al-Walid Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci la ubbi Makka mu ne walam yab'athu muqaatila yónniwu ko nag ngir mu xare waaw yónniwu ko woon ngir mu xare waaye sauf que seen càllale bii euh, imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi bi mu koy shara ci Fathul Baari euh, soloo na loo xam ne nee na imaam an-Nasaa'i ak imaamul Bayhaqi soloo na mooy imaam an-Nasaa'i ak imaam al-Bayhaqi ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci sanad boo xam ne mu ne saxiix ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas bu xaw a niroog boo xam ne day nettali nettali seydinaa ibn abi hadradin al rahmatullah alayhi moom gisoon nañ tarjama moom bàyyam waaw euh, xam ne day xaw a day wax ci waleegi ci li nga xam ne moo jëm ci xew-xew bii di euh, sariyabu seydinaa xaalid ila bani jazima waaye foofu du dane eh, yónniwuñ leen ngir ñu xare mais dañ leen yónni ngir loolu mooy loolu noonu moom laa lay wax ne eh, seeni sanad lii la sauf nit ku ne waaw bu dee bee eh, sanad imam ibn Ishaq wérul say amaana mu épaulé ko mais loolu tamit dina xaw a sori tuuti léegi nee kon mu yónni ko ngir mu woote wala mu yab'athu muqaatilan parce que affaire affaire bi lenn la mooy bu doon ne ngir mu woote la kese mooy Seydina Xaalid ibn al-Walid comprendre na li koy nañ ci wàllu saabsaab wax demal nga woo leen te loolu kay kon da koy appliquer moo tax euh, riwaayu imaam al bi waxul sax loolu. imaamul foofu Seydina Abdullah ibn Umar mi fekk mbir yi moo ko nettali ne man demoon naa te foofu. dinañ ci ñëw léegi li tax Seydina Xaalid daal di dal seen kaw mooy au lieu biñ ñëwee ci ñoom ñu naan aslam naa ñu nekk fanaan saba naa saba naa te saba naa gisoon nañ ko saba naa li muy tekki ci ci ci arab mooy ku génn ci dara dugg ci leneen sauf que waa Quraysh ak moowu ŋànc ŋàññ la woon buñ doon wax jullit ñi gisoo gars yi buñ masoon a kii ñu naan leen saabi bi yonent la lay saab saab ndax loolu lañ ko doon moo génn ci diine baayam de dugg ci diine ñu bees ngir ŋaññ léegi nag la fekk gars yi naan moo tax as-saabiquun lañ leen doon waaw ah, ñii ñoo génn topp génn seen diine yi ñawoon diine bu baax ngir dem ci diine yi yées yi léegi nag la fekk gars yi ñëw ñu mu ñëw ci ñoom ñu naan saba naa saba naa au lieu ñu ne aslam naa aslam naa mooy comme si dañuy dañuy jéem a wane ne ñoom gëm nañ waaye mais mooy ñu utiliser baat boo xam ne baatu xas la woon dugg nañ ci diine moo tax jullit ñi ku leen masoon saba saba te danaan ku kuñ ci masoon daan noo aslamtu bal li am ba des mooy aslamtu du du damaa nekk sa sa sa sabatu waaye damaa aslamtu damaa damaa jébbalu tuub moo tax loolu la mooy Seydina ba bañ koy yónni incha allah li gën a dëgër mooy ne dafa lool pour pour dem bu gaa yi kiiwul mais tamit xam nañ ne diine tamit noonu la mooy nit ñi da leen di woo te loolu gisoon nañ ko kañ day mën a dal ci ay nit ak yooyu yooyu jaataloon nañ ko du dëggee ñëw rek dal ci seen kaw noonu bu dee ne daawa bi agsiwul ci ñoom waaw gis nañ keroog mu yónnee Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu jox ko ba mu ne dinaa jox sama. ar-raayata ghadan ca Xaybar bam kii dana ko ci ci lan ala ma naas dafa laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ana ci kaw lan laay xare nit ñi mu wax ko procédure yi ñuy def dang leen di woo waaw ba pare mooy loolu xam nañu ko léegi nag loolu nag Seydina nu mu tudd kon imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi ci nettalim bi mu ne kon mu yónni leen